asalaamaaleykum mbokk soppe da baax groupe soppe da baax programme spécial gàmmu 2016 jaar jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak oustaz El Hadj Niang الشكر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 ñu fas yéene koo tàmbalee ci eh, xaasim moo doon mag ci góor ña moo tax ñu doon dàkkantale yenente bi alayhi salaatu wasalaam abul xaasim xaasim nag mu ngi gane ci àdduna lu njëkk ñi yónni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom xaasim guddul fan ndax bi muy génn àdduna mu ngi ko fekk ci nàmp bi xaasim wuy jee si ni boroom subhanahu wa xadiija am tiis jaaxle lool yeneent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw ci néegu xadiija ngir dëfal xadiija ak tamit dalal xelam waaye xadiija wax ak yenent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko si ni boroom day bu bàyyi woon ba xaasim fer kon tiis bi nekk ci man dana gën a wàññeeku ndax xaasim xale bu ndaw la ferugul sax si ni boroom jël ko yenent bi alayhi salaatu wasalaam tontu xadija ne ko xadija xaasim day mi ngi mottalee nàmpam ca aljanna ndax si ni boroom da ko boole kenn mu koy nàmpal foofu sa biir aljanna waaye mbokk yi kon dañuy gis ne xaasim nii la génnee àdduna bu njëkk muy fer bu ñëwee ci abdallahi ma nga xamante ni moo topp ci xaasim ci góor ñi moom abdallahi guddul fan moom it dañuy gis ne bi muy génn àdduna xale bu ndaw la moo tax bi nga xamante ni génn na àdduna moom Abdallah ci la yéeféer yi commencé teg ay kàddu yu ñaaw ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yonent bi dafa yaradal ci seeni làmmiñ waaye bi loolu amee si ni boroom subhanahu wa taala ci la wàccee benn saar muy suratul kawsar inna a'taynaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna saani'aka huwal abtar boroom ci la wàccee saar bi di dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko ñooñu di la tooñ ñoom ñooy ña nga xamante ni ñoo yaralal waaye wax ji ki ko njëkk a génne mooy Aas ibn Waa'il moo moo njëkk a commencé wax wax ju ñaaw ji di ko teg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ne ba tey moom aas ibnu wail bi mës na ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa yor benn yax bu fënax daal di koy ëf ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu ko boxañee ba yax bi tasaaru ci la wax ak yonent bi ne ko yow muhammad yaane sa borom dina dekkil yax bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko ne ko waaw sama boroom subhanahu wa taala dina dekkal yax bi waaye yow ci sa bopp si ni boroom dina la rey dekkil la tàbbil la biir safara moo tax boo demee ci suurtu yaasin si ni boroom subhanahu wa mi ngi foofu naan wa daraba lana mathalan wa nasiya xalqa qaala man yuxyi l izaama wa hiya ramim qul yuxyiha allazi anshaaha awwala marra wa huwa bi kulli xalqin alim kon aaya bi Aas ibnu Waa'il moo tax suñu borom subhanahu wa taala wàcc ko eh, buñ bàyyeekoo ci Abdallahi dem ca Ibrahim ba nga xamante ni moo doon caat ci góor ñi moom Ibrahim mi ngi juddoo Madina ci atum juróom-ñett ci gàddaay bi waaye Ibrahim dañuy gis ne fa magam yi jaar rek moom it fa la jaar bi muy génn àdduna mi ngi ko fekk ci nàmp Ibrahim nag yaayam moo doon Maariyatul Xibtiya bi Ibrahim génnee àdduna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé di jooy rongo di tuuru eh, saxaaba yi ña fa nekkoon jamono yooyu bokkoon na ci ku ñuy wax Abdurahman ibnu Awf Abdurahman di kuñ xam ci lislaam di kenn ci fukki yi nga xamante ni yenente bi nee na àjjana lañ jëm waaye bi Abdurahman gisee rongooñuk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tuuru Abdurahman daal di wax ak yenente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko moo yow yenente bi xanaatu yaa ñu tere bu nit génnee àdduna ñi bañ koo jooy ngeen jëmi def sallallahu alayhi wa tontu Abdurahman ne ko li ma leen tere mooy nit génn àdduna ngeen koy yuuxoo di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne rafetut lu mel ni torox naa wuy fu ma jëm ñàkk naa baat yooyu laa leen di tere waaye nag jooy rekk sa rongoñ génn dara nekku ci mbokk yi noonu lañ gisee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawu Ibrahim defar ko yóbbu ko ca armeel ya denc ko waaye bi nga xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam denc na ibrahim ba siggi dafa jàkkaarloog uh, omar ibnul xataab gis ko muy jooy yenent bi daal di laaj omar ibnul xataab lan moo waral ngay jooy omar tontu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah ibnuka lam yabluxul xulum walam yajri alayhi alqalam wa laysa fi xaajatin ila talxiin fa maada yafaalu bna alxataab waxat balaxa alayhi alxulum wa jara alayhi alxalam walam yajid mulaqinan mislaka yaa rasulallah ne ko yow yenent bi dama xam ne sa doom ji mësëre gut defagul ay bàkkaar te nii nga ko taxawee day sax mënoon naa ñàkk ma xalaat nag ëllëg man su ma génnee àdduna eh, amaana nii nga taxawee sa doom yi bis boobaa du la fi fekk te du am ku mel ni yow ku may taxaw loolu rek moo waral sama rongoñ yi bi Omar daanalee si ne boroom subhanahu wa taala yabal Jibril ngir mu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam àndil ko benn aaya waaye mbokk yi ñi déglu dañuy gis ne noonu la Jibril bàyyeeku ci kaw asamaan ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam àndilu ko aay bi ñuy bëgg a jàng boo demee ci suut ibrahim fa koy fekk mooy xawluhu subhanahu wa taala yusabbitu llahu allazina amanu bil fi lxayaati dunia wa fi l axira wa yudillu llahu zalimin eh, bi omar daanalee ci la jibril àndilee yenente bi aaya bi aay bi nag li muy tekki mooy suñu boroom subhanahu wa la mooy dëgëral waa ji nga xamante ni ku baax la woon bi mu nekkee fii ci kaw suuf daan na def samay santaane waaye di bàyyi samay tere saay su génnee àdduna ba denc ko man yàlla may dëgëral làmminam ba lépp loo xamante ne malaayika yi ñu ngi koy laaj ci biir bàmmeel dana ko tontu comme ni mu waree bi Omar déggee aaya bi xelam dal mu xam ne ko ndekete jaamu sa boroom rek moo wóor waaye mbokk yi dañuy gis na kon lii mooy la nga xamante ni xewoon na ci génnuk àdduna ibrahim ibrahim mi nga xamante ni eh, ngënti mbindéef sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko tuddee sini maam ibrahim alayhi salaam kon dañuy teg fii sini baaraam mbokk yi ba beneen yoon ñu ñëw mottali jaar jaaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma kaana min fadlin fa min allah